A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام jotaay bi ñu génn bi awni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ci l'an onze di fukkeelu at ak benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu newoon ba léegi fi maradihi ci feebaram bi fi yawmil xamiis ci bésub xamiis bi mooy bésub jeudi Ah. ñu ne woon doon gis xadiis bi nga xam ne moom la mawlaana anhuma daldi solo te mu nekk ci saxiixayni waaye qad rawaahu al imaamu Ahmad ibnu bin Hanbal ak ki nga xamante ne nii mooy al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu raxmatullahi ala al jamii ñu nag eh, biñ ci doon topp moo doon eh, al imaamu Muslim riwaaya version bi nga xam ne moom la ci al imaamu muslim ibnul xajjaaj abul xuseyni al qusheyriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi daldi woon indi jeexaloon nañu boobu noon nga xam ne mu ngi ko jële woon ci ñeenti sëriñam boobu xadiis boobu jeexaloon nañ ko ci wasiya yi mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defoon ne leen ginnaaw bi mu leen waxee indi leen ma bindal leen loo xam ne du ngeen sànku ba faw ñii ne nañ indi ñii ne moo yonent mi aleyhi salaatu wassalaam feebar bi daa metti ci moom nañu ko noppal après mu ne leen sax daawu nii bàyyi leen bàyyi leen ma sax ma fi ma ne ndax li ma ne sax moo gën léegi mu ne leen xaar leen ma dénk leen nag ñetti mbir axriju almushrikiina min jazirati alarabi yi bi ci njëkk mooy génn leen mushrikuuna yi ci péninsule arabique jaziratul arab gis nañu li ko boroom xam-xam yi en tout cas al al al jumhur gise euh, que nekkul ñun li ñu gisee péninsule arabique rek waaye Makka Madina ak li nga xam ne mooy Yamaama ak Yaman bu dee ci selon imaamu Maalik rahmatullah alayhi bu dee al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi yaman bokku ci Makka la Madina ak Yamaama hein loolu gisoon nañ loolu mu ne gisoon nañu li al imaam al-Qurtubi Abul Abbaas fi saaxibul Mufhim mi def shara Mufhim al-Mufhim shara saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhima kene moom dane al mushrikuuna yooyu ñiñ fi jublu mooy yahuud yi comme ni nga xam ne noonu la ko yeneen riwaaye yi leerale te ñoom rekk a fa ne woon ñoo xam ne gëmuñ yàlla mooy gëmuñ woon yonent bi sallallahu alayhi wa ba pare deuxième bi mu ne wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum mu ne délégation yi fiy ñëw nag eh, dee leen leen neexal di leen jox ci alal ji leen joxi kado comme ni ma ko doon defe waaw ñetteel bi nag <coughs> gisoon nañ ne Sulaymaan ibn Abi Muslim al <coughs> rahmatullahi alayhi neewoon moom xamul ndax eh, Seydina Sa'id ibn Jubayr daf ko tudd mu fàtte ko walla bokk daf ci noppi tudd ko loolu gisoon nañ ko boroom xam-xam yi nag raxmatullaahi alayhim it daldi nañuy def ay supposition yoo xam ne nee nañu amaane lii wa tax ñii ne amaane lii moo tax waaye waaye loolu lépp ay ixtimaalaat la loolu lépp ay ixtimaalaat la ah ay ixtimaalaat la mooy lu mën a nekk la mais nag mënuñu cee dogu mënuñu cee mënuñu cee dogu waaw mënuñu cee dogu léegi <coughs> ñu waroon a gis beneen riwaaye bi bi nga xam ne moo jaar ci Ubaydillah ibn Utba ibn Mas'ud ibn Abdillah Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali nga xam ne moo ko jële ci imaam ibn Abbas imaamu Muslim bi mu paree ci xadiis bi ñu gis sànq dafa indiwaat beneen xadiis boo xamante ne nii ba léegi ci Sa'id ibn Jubayr la jaar après nag bi mu ci tegaat ba léegi ci kitaabul wasiya ci buntum dénkaane bi bunt bi suraax yi ci suraax yi def tarkul wasiyati liman laysa lahu shay'un yuusi fii foofu mu andi fa beneen càllale boo xam ne même xadiis bi mais mu jaar ci beneen taabi'i bu bokkul ak Sa'id ibn rahmatullah alayhi al imaamu Muslim mu ne wa haddathani Raafi' ibn Raafi' mu ne wa xaddatani te nettali nañu Muhammad ibn Raafi' sama sëriñ de Muhammad ibn Raafi' muy Muhammad ibn Raafi' ibn Abi Zayd Saabuur al-Qushayri Abu Abdillah wa Abd ibn Humayd ak beneen sëriñam di Abd ibn Humayd muy Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad raxmatullaahi alayhi ñaari sëriñam yi la ci jële mu ne abdun mu mooy abdu ki mujjeetu abdu ibn Humayd mi qaala dane abdun moom dane axbarana moom dane xabaare nañu kanta Muhammad ibn Rafi' rahmatullahi alayhi al-Qushayri moom lan la wax moom dane haddathana Abdurrazzaq kon ñoom ñaar ñaari sëriñam yi ci Abdurrazzaq lañ ko jële as-San'aani saahibul kii musannaf Abdurrazzaq mu ne moom kon haddathana nettali nañu Abdurrazzaq muy Abdurrazzaq ibn Hammam gi nga xam ne al-Himyari as-San'aani rahmatullahi alayhi mu ne an mu ne axbarana Ma'mar mu ne axbarana xabaare nañu Ma'mar muy Ma'mar ibn Rashid al Azdi al Haddani al Basri rahmatullah alayhi al Yamani al muy Ma'mar ibn Rashid mu siiw mi mi al imaamu Suyuti doon wax ne ñoom bokk nañ ñi nga xam ne ñoo ëpp ñoo ñoo ñu njëkk ab mbooloo lañ loo xam ne ñoom fi fil asri bi iqtirabi mooy ñooñu mooy ñi nga xam ne daanaka ay contemporain lañ ñoo bokkoon jamono ñooy ñi njëkk dajale bokk mooy ñi nga xam ne ginnaaw euh, imaam ak ñooñu mooy ñoom seen seen seen seen seen biñ ñëwee taalibe ñooñu naan wama wama wa imaamu Maalik la wax <coughs> Hushaymun Maaliki wa maamarun hushaymun malikun wa mamarun wa waladul mubaaraki voilà mooy ñooñu mooy ñoom imaamu malik waaw ñoo loolañ moo xam ne fil asri iqtiraabi ñoom dañoo jege woo ay comme ay mbokk ñoom ñoom daanaka ñoom ñëpp sax xamante woon nañ ñoom imaamu malik la woon ñoom al imaamul awzaa'i muy aalimu shaam boroom xam-xamu shaam waaye ñaari sufyaan yu mag yi di sufyaan ibn sa'id ath-thawri ak sufyaan ki nga xam mooy sufyaan ibn uyayna rahmatullahi ala al-jamii ak imaamu malik imaamu daaril hijrati muy imaamu malik men ak kan mu ne wa maamarun maamar ibn rashid mooy maamar bi wa waladul mubaaraki ak doomu mubaarak mooy abdallah ibn al mubarak al marwaziyu al marwaziyu al ak ñoom ak tamit ñoomin ñoomin ah, mooy façon yooyu ñoom la voilà <coughs> alors kon mooy Ma'mar mooy moom Ma'mar ibn Rashid an Zuhri mu jële ci az-Zuhri moom moom wax waaw imaam Zuhri moom jarut la wax rahmatullahi alayhi an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba bu jële ci Ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud al-hudhali wa abu abdillah al-madani al-faqih al-a'ma rahmatullahi alayhi ah. Ubaydillah mi it gisoon nañ ko temps an ibn te tudd nañ ko sax jotaay bi an ibn Abbas mu jële moom it kenn dootu ci waxati dara al-habru al-bahru mawlana ibn Abbas wa ah, habrul umma wa tarjumaan al-Qur'an Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mooy riwaaya bi dañuy tàmbale waxoon nañ ci bam naan <coughs> lamma xudira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama eh, wa fil bayti rijaalun fiihim Umar ibn al-Khattaab fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam halumma aktubu lakum kitaaban laa tadilluuna ba'dahu <coughs> mooy xadiis boobu eh. gisoon nañ lool ne loolu fiihi tajawuz comme li al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi wax ci al-Fath ne lamma xudira mooy yonent bi alayhi salaatu salaam faatuwul keroog lii yawmul xamiis la xewoon te dund na ba ba li nga xam ne mooy lundi bi kon loolu mooy fiihi tajawuz waxi mooy wax wi ni mu ko waxee da ngay foog ne keroog la faatu déedéet salawaatullahi wa salaamu alayhi di eh, eh, eh, Seydina ki euh, Ubaydillah bi mu nettali affaire bi ba pare dane hein dane wa kaana ibnu Abbaas mooy bi mu nettali liñ gis ci jataay yi weesu rek hein mu ne fa kaana ibnu Abbaasin yaquul mu ne sama sëriñ de di mawlaana ibnu Abbaas nekkoon na di wax bu ma soona wax xadiis bii ba pare nettali nettali bii da wax naan inna raziyata kulla raziyati maa xaala bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna an yaktuba lahum dhalika alkitaaba min ixtilaafihim wa laghatihim waaw mooy mu ne Mawlaana Ibnu Abbaas da doon wax naan inna raziyata hay way bépp musiba illa raziya laa wax waaw euh, inna raziyata musiba ji de kulla raziyati bépp musiba maa nekk na ca nga xam ne xaala moo dox bayna diggante rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndawal yàlla li wa bayna ak diggante an yaktuba lahum mu bindal leen zalikal kitaab téere boo bële mooy bataaxal ba mu leen bëggoon a bind te nag dara teexul woon mu bañ koo bind minix ci laa sabab ba mu ngi tukkee woon te seen guute wala xatuhim ak seen coow yañ doon wax ba seen kàddu jëm kaw waaw léegi fii moo ñu desoon mooy inna raziya mooy moo Mawlaana Ibn Abbaas lii lu tax muy wax lii mooy moom parce que dafa bokk ci ñi nga xam dañu gisoon ne comme niñ ko waxe woon comme beneen kuréel bi ñi nga xam ne dañu jàppoon ne ñu ëndil yonent bi alayhi salaam li mu wax këyit mu bind li mu waxoon ne ñu dinañu ko bindal moo gën parce que quand même nee na lan tadillu ba'dahu quand même waaw comme rek beneen kuréel bi niñ ko gise woon moom loolu moo doon gisinam ci mbir mi waaw loolu nag la naan nag la nga xam ne mooy lan mooy musiba gi mooy wax ba nga xam ne moo indi ah wute ba nga xam ne moom moo indi ba yonent ma lay saab saab bindul loolu loolu mooy gisunu Mawlaana Ibn Abbaas mu nekk loo xam ne tamit am na ñu ko ginoonam ñu koo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu anhu ña fekke woon foofu ñoo xam ne ñoo àndoon ak moom andi ci loolu moo tax ñu ne woon e, ñu ne woon e, e, non indil leen yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu muy indi comme ni mu wax ñii naan déedéet ñu ne si si si indil leen ko macha allah hajar istafhimu laaj leen ko mais indi leen affaire bi mu bind comme li wax ñeneen ñi jàpp ne non moom dafa bokkoon ci ñi nga xam dañu jàpp ne loolu nag lañu waroon a def moo tax bu ko masoon a fàttale ko rek affaire bi da koy metti waaw loolu li nga xam ne mujj ñu xam yonent bi alei saatu salaam la mu bëggoon a wax nañ la yii ñu fi wax yépp ay ihtimalaat la mooy ay supposition la yoo xam ne la mu bëggoon a bind day yenu ne lii la day yenu ne lii la waaye kenn manu la dogu ne par force doole mbaam mbir mi lii la naroon na bind déedéet <laughs> loolu boo tax bunt la boo xam ne bunt bu yaatu la ku nekk ak la gis waaye lenn leer na waaw mooy ne mbir mi yonent bi alei saatu salaam lu génn wahyu <laughs> doonu loolu bind lu génn wahyu bi waaw ndax moom wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu génn alquran bi doonu ko woon bind waaw waaye nag dogu ne loolu nag moom la nit manul def waaw léegi kon moom loolu lay wax mooy waaye waxul ne Seydina Omar radiyallahu anhu mooy musiba gi déedéet ndax ak ñi ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci avis boobu kallaa wa haasha ha Mawlana Ibn Abbas nga xam ne <clears throat> nee na fi mu tegoon Seydina Omar ne gis nga bi mu nee xalifa gisoon nañ tarjama Seydina Omar ak yooyu ak bi ñuy wax sax ci affaire idaa jaa nasrullahi wal fath nee na man Seydina Omar radiyallahu anhu dama doon boole ci biir bi mu nee xalifa di ma booleeg saxaaba yu mag yi bi ñuy wax yi ñuy waxtaan mbiru jullit yu rëy yi dañ ma ci doon boole waaw daf ma ci doon boole ba am ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ ne benn bi Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom moo ne ko waa Umar yow yaa amiral mu'minin yow ñiitu jullit moo <clears throat> kii xale bi nga koy boole ci suñu jotaay yi te am doom yoo xam ne ñoo xaw a maase daanaka ñoo maase mu ne ko yow xam nga moom mii wàccuwaayam ci wàllu xam-xam ak sell teeg ak jege gum jege yeneen time alay salaam benn bés nag ci la leen laajoon iza jaa nasrullahi wal fath ñii tekkee ko littéralement loolu nag tekkiwul ne ñoom liñ tekki baaxul de voilà da tekkiwul sax que ne xaaju la tekki ne ñoom loolu rek lañ ci xam ah non mooy dañ ne na laajub laaj bi lan ngeen xam ci iza jaa ñu ne ah iza jaa nasrullahi de suñu boroom danee bu ndimbalam ñëwee nga gis nit ñi mooy dañ koo tekki littéralement man du ñu ñëw poser ma fekk ma benn jataay wala moom ma ñëw fenn ñu ne ma he yéen yow loo xam ci saar sàngam wax ma ko ma ne leen ah saar boobu de lii lay wax est-ce que kenn foog na ne moos man lool kese laa ci xam hein waxatuma laa xoolal imaginer buñ jëloon <coughs> ñëw fekk ku mel ni al imaam al qurtubi wala al imaam al alusi rahmatullah alayhi alayhima wala mufassiruna yu mag yi ay ay imaam at tabari rahmatullah nga fekk leen ñu toog nga ne leen mais lan ngeen xam ci qul wallahu ahad ñu ne qul wallahu ahad da mooy qul waxal allahu ahad euh, euh, allahu buur yàlla ahad kenn la allahu samad wa tekki ko noonu est-ce que man sama ju junni xel dina ma ne ah mais kon imam at-Tabari ni ñuy coow ndeke lii rek la ci xam mooy leer na ma ne xaw ci lool kese <laughs> rawatina saxaaba yele mooy loolu tamit lu jar bàyyi xel la tekkiwul ne ñoom Euh, bi Seydina Omar laajee rek ñu tekki loolu mooy ne ñoom lool kese lañ ci xam ah non non mooy dañ koo tekki littéralement <laughs> voilà te tamit laaj bu ne ak fañ na ko laaja mën na tax doo fi nekk di guddal ñoom ñu tekkee ko mu ne ko Mawlana Ibn Abbas mu ne ko yow Ibn Abbas li ñii ngay wax ngay wax mu ne déedéet mu ne ko loolu ci gis mu ne ko da doon saar bi dafa tàggee yonent mi alayhi salaatu salaam fekk mu ngi suñu biir mu ne ko man xaw ma lu ci raw ñu mooy loolu ab déggin la dégg dégg dégg bu ko borom bi may ci saa ci loolu ah waaw mooy fahmun boo xam ne buur yàllaa koy may ku ko neex waaw niñ ko waxoon ci Seydina Sulaymaana alayhi salaatu wassalaam kon te Seydina Ali radiyallahu anhu loolu la doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dara lañu jagloo lañu lañu lañu dencalul ñun lu wuteeg li mu li mu fi bàyyil jullit ñépp xanaa ab compréhension boo xam ne moom lay jox ku ko soob waaw ak li nekk sama këyit gii mu doon def ci jaa ci jaaseem gi ci catu jaaseem gi waaw kon nag affaire baa ngi noonu <clears throat> léegi kon Mawlana Ibn Abbas waxul loolu moo tax déggoo mooy moom ak ni mu fonk woon Seydina Omar fi ñu ko teg déggoo ci bi muy wax ci wàllu euh, <laughs> heure yi nga xam ne dañuy tere ko ci julli mu ne shahida xadiis bi rawaahu al imaam al buxaari voilà imaam muslim solowul lool al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi imaam kii al imaam mawlaana ibn abbaas mu ne shahida indi rijaal ñoom imaam abu daawud ak ñoom imaam at-tirmidhi quand même solo nañu ko tamit mu ne shahida indi rijaal rijaalun mardiyun ardaahum indi umar beneen ci beneen kii mu ne shahida seede na indi fi man mawlana ibn Abbas rijaalun ay góor yoo xam ne mardiyuna waaw ñoom ñépp laa gërëm waaye nag ardaahum anni kama ci gën a gërëm mooy Seydina Omar ñoo ma nettali ne yonent bi alei saatu nee na amul julli mooy heure yi ñuy tere julli bu jant bi génnee ah mooy après julli fajar ngay julli mooy jant yooyu déedéet loolu dañu koy tere waaw waaw dañuy tere heure yooyu nga fiy julli waaw ak tamit bu dee euh, kii bi euh, nu mu tuddati kii ba euh, bu dee tàkkusaan après tàkkusaan ba ni timis gi di duggee waaw mu ne loolu shahida indi rijalun ardaahum indi Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an salaati an ba'da subhi mooy bu ñu jullee suba ba pare hatta tashruqa shams ba ñu jun jant bi mooy diggante boobu dañ koy tere te bu jant bi di jóor a génn yooyu dañ koy tere ah hadith Uqbat ibn Amir ak yooyu kon li tax mu ne ci yeneen riwaaye yi dane shahida indi rijalun mardiyuna ahabbu ilayya kama ci gina sopp beneen mu ne ajabuhum ilayya ki ma ci gine yéem te ma gin koo sopp ci ñoom mooy Seydina Omar ibn al-Khattab waaw kon te ni ko Seydina Omar doon jegeele di ko boole ci mbir yi te moom itam ni mu ko fonke woon ah di ko laaj lu bari ci xam-xamu yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy xaasaahu xam nga ne mos waxul loolu waaw <laughs> moom li ko kii rek mooy la li le fait yonent bi aleyhi salaatu salaam la mu bëggoona la mu ne woon moom lay bind mujj ko bind voilà moom loolu la doon jooytu loolu la doon naqarlu ñàkk a xam loolu le ñàkk gis li nga xamante ne noo mooy loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggóora bind moo tax naan inna raziyata waaw que kat yonent bi alayhi salaatu salaam daf koo tëkkale ak bu ko loo xam ne du ngeen sànku ginnaaw gi waaye waxoon nañ la ne Seydina Omar radiyallahu anhu moom li gisoon ñeneen ak ñi àndaloon ñeneen ñi gisuñu ko waaw te waxoon nañ la ne fa gisee nam boobu nag mooy li nga xam ne moo doon liggina gën a moo doon li jub ci mbir yi waaw moo doon li jub ci mbir yi ndax buur yàlla bàyyiwul xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu dul li gën ak li gën ci ñoom bàyyi leen yoon wu leer nañ layluha kanahaariha guddeem comme mahajjatul bayda muy yoon wu leer nañ guddi gi ak bëccëg gi ñoo yem tellement day leer tout le waaw kenn nag du ci du ci sànkoo jóge ci ah bàyyi ko fi nekk ci leneen lu dul ku dëng ku sànku sa xol am problème kooku rek lay dal waaw Seydina Omar ibn al-Khattab gisoon lool te moom li mu wax xam nga waxoon nañ la boroom xam-xam yi niñ gisee lan moo tax mu wax lool amaana lii la amaana lii la loolu lépp baax na waaye Seydina Omar ci boppam wax na li tax dane inna rasulallah comme ni Mawlana Ibn Abbas wax mu ne fa qaala Umaru radiyallahu anhu inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad ghalabahu al-waja' yéen yonent bi alayhi salaatu salaam kat feebaram bi daf koo noot mooy sonn na ci lool bu ñu ko yokkal coono te <laughs> te moo tax gis nga li Seydina Omar ci boppam dafa jàppoon ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dul faatoo daa faatoogul sax <laughs> moom moo tax moom mu jàppoon ne loolu mooy li nga xam ne wax yépp looloo ci gën a lëng moom li mu waxal boppam mooy moom ci boppam gis nga lim ne yonent bi alayhi salaatu salaam feebar bi daf koo daf koo sonal non jarul di koy kii indanaa kitaabullah hasbukum kitaabullah hasbuna kitaabullah téere bi yàlla mi doy nañu mais Seydina Omar ci boppam dafa jàppoon ne yonent na lay sarsam ci boppam sax feebar bii da ci dul faatoo waaw kon nag nekk fi mu bëgg gàlloo loo xam ne lu diise noonu waaye yow ni ko feebar bi méttee nii ñu koy teg loo xam ne après man na koo def nga ne ma awey ah, ah, yow loolu yow boo jële sa wax ji ngay wax ma ne ah Seydina Omar de radiyallahu anhu ci boppam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ci boppam ah moo soroo ci sanad boo xam ne bi sanadin xasanin walahu shawaahid walahu shawaahid ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaam Muslim ak ak ak sunan yeeg Muwatta bu al imaamu Maalik ibnu Anas ak sax imaamu Ahmad boo demee yooyu yëpp am na mooy imaamu Ahmad ci boppam dafa indi yeneen tamit yoo xam ne shawaahid yu bari bi sanadin hasanin non seulement sanadu imaam Ahmad bi kese hasan la moom di euh, bu bu bu bu sori la hadith bu gudd la waaw pour wax la ne Seydina Omar ci boppam dafa jàppoon ne Yonent sallallahu alayhi wasallam dara la faatoogul lii nii nii da ciy génn. comme que nag feebar bi metti na bu ñu ko yokk coono nañ ko bàyyi ba pare moo tax mu ne ba mu wér ci lii. après te nu man di demee ñun ñu ngay téere bi yàlla bi entre temps mooy entre temps muy nekk ci feebaram bi nii muy metti ñun ñu ngay téere yàlla bi waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane baat ma bàyyi leen loo xam ne du ngeen sànku sama gannaaw comme que moom gannaawam la wax yonent bi sallallahu alayhi te moom Seydina Omar jàpp na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam faatoo du faatu léegi kon mooy mu ne leen ne nañ bàyyi parce lii mettit bii da koy sonal rek dañ koy yokkal mettit nañu bàyyi noonu te nu man di demee même ginnaaw yonent bi sa sam xas ñun bàyyil nañu loo xam ne moom ci boppam moo ñu loo wax nañ ci jàpp buñ ci jàppee du ñu masa sànku te alquran mu leeral na ne alquran jii nii mooy lépp a ci waaw buur yàlla amul dara luñ ci bàyyi kon nag loolu lépp mais Seydina Omar ci boppam dafa jàppoon ne yonent bi alayhi salaatu salaam faatooglu nga ne ma ha ah, mana la al imaamu Ahmad ibn Muhammad moo soloo ne haddathana Bazz mu ne xaddasanaa bah bahz muy bahz ibn asad abul aswadi raxmatullah alayhi albasari qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu xamaad ibn salama mu ne bahz nekk ñu nettali mooy xamaad ibn salama ibn diinaar albasari raxmatullah alayhi attamimi mawlaahum raxmatullahi alayhi an mu ne qaala axbarani abu imran aljawni mu ne ki ma nettali mooy abu imran aljawni abu imran muy abdul malik ibn habib al azdi abu imran loolu la gënoon a siiw al-Jawni rahmatullah alayhi an yazid ibn babanus mu jële ci yazid ibn babanus al-Basri yazid ibn babanus al imam al-hafiz ibn hajar al-Asqalani ci taqrib at-tahdhib nee na maqbul waaw nee na moom maqbul la voilà sinon ñi ci des moom kenn ku fi taxaw naan ñii ñooy ñan moom boo moywul des lay àgg <laughs> <laughs> waaw <laughs> waaw daal kenn rekk xanaa nga doon laaj mooy baban Yazid kii nii muy Yazid ibn Babanus te Yazid ibn Babanus maqbul annahu qaalata maqbul ay waxam bu dee daa am dañ koy nangu bu dee am leneen lu koy appuyer te wax nañ la shawahid yu bari la xadis bi am yoo xam ne ñu ngi ci sahih bi bu gudd boo xam ne inshaa allahu inshaa allahu inshaa allahu taala dinañu ko gisi dinañu ko gisi mais gaw ma lépp lépp waaye ndax dafa gudd lool léegi foofu fekk xadiis bi moom ci boppam nee na damaa ñëw Yazid ibn Babanus rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi nee na damaa ñëw ci sayyidatu Aïsha man ak sama benn waay sama benn àndandoo bon ñu ñëw après bon wi ñëwee nee bi ñu ñëw ñaan ndigal ngir dugg mu mu mu accueillir ñu après mu sànni ñu benn benn wasa wisaada benn ñegenaay ngir ñu toog ci waaw après bon bi ñu toogee ñu koy laaj naan ko yaa ummal mu'minin ay yooyu di ko laaj hein euh, ci bon affaire mbërëg la leen doon euh, lañ ko doon laaj après mu ne leen fekk euh, waayam jim àndal nee na moom moo ko wax moo laaj laaj bi ba pare bon après nag bi mu laajee bon affaire bi ma xaw cee gêné wu quoi waaw ma xaw cee gêné ba ma ba ma xëcc ko <laughs> ma jël sama loxo teg ci moom nar koo kii xëcc Sayyidatu Aisha ne ma mais yow yaa ngi gaañ sa waa ji <laughs> ne damaa dóor lo damaa jël sama bi mu laajee affaire mbërëg naan naan man Irak nee na ma ne si kii moom moom mu ñëw fii ci suñu yaay ji ummul mu'minin amul dara lu muy laaj mu ñëw naan ay ay ay malin ak quoi di laaj affaire u mbër nee na affaire bi ma xaw kii quoi ma <laughs> ma dóor ma jël sama loxo dóor ko ci mbagg mi Sayyidatu Aisha mais mais yow aadayta yow yaa ngi gaañ sa sa sa àndandoo bi sa mbokk dóor bi nga ko dóor ci mbagg <laughs> mooy yow sa laaj bi mooy laaju lan way <laughs> après sayyidatuna Aisha ne ko ne ne ne lan mooy li nga wax iraq mooy lan ne ko almahid ah almahid nga ci jublu mooy affaire mbërëg yi quoi mu ne ko déedéet bu leen wax lool qulu ma qala allah allahu akbar sayyidatuna Aisha ne ne leen ne waa ji ne leen bu leen waxati iraq wax leen li boroom bi wax allah <laughs> waaw wax leen li boroom bi wax xaalu wax leen xuulu bokk maa qaala allah almaxiid ndax buur yàlla bu muy wax dane yasaluunaka an almaxiid qul huwa adaa waxul iraq yasaluunaka an il iraq yi an almaxiid ñu ngi lay laaj ci mbërëg waxal kon mu ne leen kon wax leen li boroom bi wax bu leen di wax yeneen ay iraq ak bu ngeen gisee ñaari moo loolu mooy lan mu ngi leeral fii di ñu jàngal lu am solo waaw mooy jullit bi dafa war di privilégier baat yi nga xam ne mu ngi ci alquran muy utiliser yooyu bu rawatina ki nga xam ne xam-xam lay laaj waaw mooy boroom xam-xam bi waroon a nekk koo xam ne ngir bëgg gaa yi ne moom dafa branché wala yooyu wala moom dafa nànd jamonoom dafa ànd ak jamonoom mu nekk fi di utiliser yenn moo yoo xamante ne daanaka juhaal yi koy wax ak ak ak ak ak ak ak ak milieu hip hop bi loolu c'est grave waaw ay kàddu yoo xam ne yow milieu hip hop bi lañ ko xamee mooy rappeur yéeg mbooloo yooyu yow nga ñëw ngir wan ne yow da ngaa branché da ngaa xam en tant que oustaz moderne ah yow sa moo yëpp au lieu ñëw booy firi alxuraan daanaka dañuy foog ne kii eh, xanaa ab rappeur la wala ab ab slameur la loolu c'est grave waaw c'est <laughs> mooy dañuy dem confusion des genres mooy am dañuy dem ba dootuñ xàmmeeti ana kuy wax diine ku waxul diine waaw. parce que kàddu goo xam ne kàddu diine la dafa am poids dafa am portée bu réeréy te loolu la suñu boroom loolu bokk na lim njëkk a xamal yonent mi alayhi salaatu salaam waaw bokk na lim ko njëkk a xamal inna sa nulqi alayka qawlan thaqila yaa ayyuhal muzzammil ha qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'aana tartiila inna sanulqi alayka qawlan thaqila waaw wat naa ne dinañ sànni ci yow dinañ la jox qawlan kàddu goo xam ne gu diis la gu diis goo xamante ni moo tax yonentu Yàlla saa saa am gisoon nañ ahwaalul wahyi wahyi bu doon wàcc façon ni mu doon wàcce mooy loolu nag jar la jar naa bàyyi xel bañ a tàbbi rek ci le le modernisme ak ak ak ak ak ak ak yooyu nga xam ne du du idée dara waaw parce que yow koo jàpp ne boo jàppee ne ñu jiitu woon moderne mais mais moderne sa temps rek sa sa doom léegi mu juddu jàpp ne yow nga rengaar nga waaw démodé nga te yow yaa jàppoon ne fii mu ne yaa gën a moderne ñu ma sa jaar ci kaw suuf moo tax loolu du waxi dara affaire mode yooyu ñun newuñ ci mode waaw waxal li alquran wax mu leer naññ boo paree boo bëggee expliqué waat affaire yi ñoo xamante ne nii seeni kàllaama te lool boroom xam-xam bi day moytu seen wax yooyu parce que moom waroon a fekk nit ñi ci ni ñu mel waaye moom moo war a yar nit ñi ki war yar nit ñi xamal leen moom bu demee ba façon bi nga xam ne noonu la boroom xam-xam yi waxe mu fexe bàyyi ko di topp waxu ñoo xamante ne duñu ay ami lañu mooy ay lambda lañu mais bu yàggee mooy waxin woowu façon waxin wi nga xam ne mooy waxu waxu wu jaar yoon ak qawlan sadida goog suñu boroom di wax day mujj ràpp dootuñ xam nan la mel waaw moo tax loolu am solo waaw ak tamit jarul tamit mooy nit da naturel quoi waxal ni nga mel waaye nekk fii ñu jox lu micro yow booy wax commencé yooyu tamit jàllul quoi waxal correctement <laughs> waaw bu fi nekk soit naturel xam nga ñun wolof moom en général du ñu naturel koo ci dékku micro rek mu changé baat jaw ko waxal ni nga mel ni ngay waxe rek mu jeex voilà yow kun kamaa anta waaw <laughs> nekkal li la sa borom def waaye nag ngay fexe di niru niru lu borom xam-xam yi waaw ci nag ci ni ñu doon doxalee moo tax déggoo li ñu euh, euh, imaam Rabia kii imaam Malik rahmatullah alayhi bi ko yaayam di yóbbu ci imaam Rabia muy jàngi ah solal ko yéeru yu rafet yi kaala ko yóbbu ko ci imaamu Rabia kii Rabia ibn abi abdirahman imaamu ahlil marina lan la ko wax dana ko demal ci Rabia lo boo demee na nga jël ci moom teggin yi laata ngay jël ci moom xam-xam bi waaw xoolal tegginam yi ni muy doxale ni muy waxe ni muy comporté woo ndax xam-xam dafa ànd ak loolu pare ba nga jël lool ci moom mooy aadaab yi ndax yar boo ko amul am xam-xam dalay gaañ waaw xam-xam bi moo tax yar bi daa am solo boo ko amee nag ak xam-xam bi voilà ñoom ñooy ànd waxul lay da ngay dem uti bi yar ba pare door a ñëw di door a jàng non bi ngay jàng ngay amaale yar xadiis yii nii moo lay wan teggin yu gën a mag yoo xam ne doo ko trouver feneen waaye moo lay jox xam-xam boo xam ne doo ko trouver feneen lépp mu ci xadiis yonent bi alayhi salaam ku xamul dara rek moo ko fi bàyyi di seeti ay secret feneen waaw te nag ni aadaam yooyu demee noonu faral secret yi gaa yi wër yépp waaw mooy yi ma la rek dox ba poussière dem ba Mauritanie soral sa bopp ci désert bi fu ne nga dem fa góor goo dégg ñuy wax naan am na secret nga dem fa ah subooru ko defal ko lu la neex du ko neex ngir am benn tur toogal sa kër topp sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam tey ut xam-xam bu leer nañ moo di naan ci ci ci ci lekk lu neex di naan ci coca yi laa la wax dara li ngay am moom du ko am moo loolu Sénégal waxoon naa la lool lool sa dépassé waaw parce que loolu mooy yow dangaa ngaa jóg te que muy ba muy jóg mu ngi tëj alxuraan ci ñaata alxuraan la tëj ci armoire ñaata téere xadiis bu dee ko am téere la fi tëj dem nee na day seeti leneen yow mën ngaa trouver lu baax lu gën looy lu baax sax looy trouver feneen loo en dehors de alxuraan ak sunna yow lool. moo lool jëfu ko ko yeewul la léegi ah Sayyidatu gis loolu day wane fii waaw. moo tax xoolal yonent bi aleyhi salaatu salaam waa ji ñëwoon di saña quoi waa ji yonent bi aleyhi salaatu daal di kii mu ne <laughs> <laughs> nekk fay saña quoi mooy saña mooy mooy rim mooy mooy prose ri euh, euh, euh, kii wax goo xam ne day riime waaw day riime comme kuy def shi'r mais du shi'r mooy wax joo xam ne dangay gis buy wax day dal mooy fin yi benn lay doon ah day jeex jeexital yi ñooy bokk nuy jeexe ñooy bokk même tournure yi mooy da ngay gis koo xam ne am na ñoo xam ne aka ñoo ay ci lool bu ñuy wax fii même wolof dañuy wax loo xam ne mooy baat bu ñu daaneel baat bañ jëlaat moo buy daanuwaat lu mel noonu lay mel waaw loolu mooy as waaw muy prose rimée oh, prose la ñuy wax dama ko si prose rimée léegi euh, mooy waa nekk fa di wax noonu ay wa mislu zalika xaw ma nag ak lan wax ay waxam yonent bi alei saatu salaam mais kii <laughs> kii xanaa ci mbokk kii la nu mu tudd oh, <laughs> kuhaan yi mooy buxaabaka yi dëkk buxaabakat yi xam nga dañoo aayoon nag ci loolu moo tax bokkoon nañ ci liñ doon jommale arab yi ak ak seen clients yi mooy mooy ñoom duñu wax wax ju normal dañuy wax wax joo wax ju rafet te rime boo xam ne kenn du ko dégg bu yow temps temps normal doo dégg wax yu mel noonu quoi <laughs> waaw waaw mooy la caaxaankat ba waxoon rek é <laughs> waaw kooku c'est pareil c'est moom façon wax ju mel noonu la doon wax é yow muy wax ci gannaaw waaw fekk muy def yëfu sixram yooyu benn waaye bu nekk buñ moo masa romb muy def yëfu euh, sixr euh, affaire Euh, parce que sihr la mooy euh, magie waaw jël ci xob yi di yëngal mooy yooyu rek waaw di yëngal naan ataaya la ñu bëgg kii wu ataaya naan wàññil wàññil wàññil xobu garab yi ba mu nekk biir après moo léegi loolu la ubbee après pour nax ñi ci des nag après mu ne leen nag mu ne gaa mbooloo mi bon nag ku nekk ci euh, joxe ku bëgg ku joxe xaw ma deux cent xaw ma cent dina la ko defal xaw ma boo joxee deux cent deux mille ba ainsi de suite yu mel noonu ma ne kii kii day kii day kii day wax lu ko neex de après am kuy wax ci ginnaaw ndax gars yi dañu bari woon après xam naa affaire bi xaw ko déranger quoi. mu ne hé yow muy wax ci gannaaw ay bu ma la buusoo di nga xam ne eh, maa raw jaanu ñàngoor mooy façon wax yooyu xam nga gis nga ni mu rimee loolu mooy say mooy mooy. xam nga lu mel noonu xam nga doo dégg nit ñi ah tout le temps ñuy waxe noonu <laughs> mooy kuhaan yi <laughs> loolu après nga xam ne kii nii mooy ñu yonent bi alei saatu doon wax rek waa ji moom xam naa ci mbokku gaa yi la wala rek da ko masoon a doon <laughs> waaw loolu mooy gis nga da ngay wax yenn yi rek ñu xam ne kii la te loolu dafa am solo fii mu ne médecin boo fi demoon mu war naa faj apparence dafa am solo de li nasaraan yi naan ay l'apparence ne fait pas le moine xaw ma mais nag moom day faire la musulmane moom parce que musulman bu fi solowul lu baax ni l'islam waxe mooy sa tol baaxul waaw te tamit même bu dee l'apparence dëgg dëgg la du apparence tout le temps parce que gaa yee gi soli teng ay ay ay ay babus lu ne te gën a dëng ñépp waaye daa am solo laa wax gaa yi di ko mbubboo nag du tee ñu ne mbir mi baaxul du tax ñu ne mbir mi baaxul bañ a baax apparence a baax nga nag wax yow yawmal qiyaam bu nga xam ne mooy sa wurroon mu xaj mu xajaliina yooyu suñu boroom bi wax loolu am solo du dañ leen di <laughs> yow fee ngay tollu xam ne ñii ñooy waa njub apparence dafa am solo léegi nag am na koy mbubboo du tax ñu ne amatul solo am na solo kay am na solo moo tax Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wax loolu mooy loolu dafa am solo man bu ma demoon ci médecin li ma doon wax sànq fekk ko sawaay euh, médecin bi yor ay rabbu yoo xam ne tiim benn fourneau ba pare moom anesthésiste la wala wala daa nekk koo xam day opérer waate ma ñëw ngir mu opérer ma ñëw fekk ko atel fii euh, cabinet mu yor gandu furno boo xam ne ay rabbu yu bari la ci yor daas ay paakaam yu rëy sol benn benn euh, pàncaa sawaay ak benn booy doole ba pare di muqi di tux naan ma ah, yow laa war a opérer non boobaa damay dëpp damaa daa non xam naa dama non non non jaawale kii quoi parce que présentable loolu kum ci ma a doon nga dem sa yoon. diine it noonu la du da ñëw di wax lu la neex ñu naan oustaz bu branché bi yooyu du waxu dara waaw fii kenn newu fi ngir faire le buzz waaw faire le buzz bàyyi koog yamb yi. <laughs> voilà qu'il fas la qu'il fas leur buzz ñoom noonu la leen yàlla binde moo naturel ci ñoom ñu def leur buzz waaw léegi moo tax Sayyidatu Aïcha loolu dafa am solo mu ne waa ji mu ne gars yi te pourtant ñii xoolal yow xoolal xam nga ñii sori nañu ñun ni ñuy def léegi ñii moom mooy benn moo la Irak dane dafa ñëw laaj wamal dane dafa ñëw ne yaay Aïcha radiyallahu anha mais mal yaa ummal mu'minin maa taqulina fil Irak waaye yow yaay jullit ñi radiyallahu anhu mais lan ngay wax yow booy yaay woy gëm yàlla lan ngay wax ci Irak yaay sa ne ko mais wamal Irak lu ñu Irak <laughs> Irak mooy lan euh, euh, rek euh, Yazid ibn Babanus <laughs> Yazid ibn Babanus rahimahullah dóor dóor dóor ko ci dóor waaji waaji entre laaj laaj bi ci ci mbagg tuy yaay sa ne ko mais yow yaa ngi gaañ sa bokk mi de dóor bi ñu ko dóor moom daa saf <laughs> mooy ah yow <laughs> ne waa waaji moom laaju waa waaji moo ko déplané quoi se kii ñu ngi ñëw fii mu amul lu muy laaj naan ay looy <laughs> looy wax ci mbërëg mais tamit noonu la waaw ah, inna allah la yastahi min al haqq xam nga loolu daloon na sayyidatu Aisha radiyallahu anha di ndaw si ñëwee naan est-ce que ndaw eh, est kii yaay Ummu Sulaym ah yaayu Seydina Anas radiyallahu anhuma ñëw di laaj affaire est-ce que est-ce jigéen dina gént Seydina Aisha ne ko fadahti nisa yée yow umm yaay umm Sulaym nag yow gàcceel nga jigéen ñi lu tax nga ñëw di fi laaj loolu yonent bi alei saatu sa na <laughs> naan ko taribat yara ak <laughs> naan ko mu yonent bi alei saatu salaam ne ko bal anta taribat yara waaw <laughs> ne ko yow mii lañu war a wax lool moom kay lii mu laaj lool la day laaj waaw <laughs> mu ñëw ne inna allah la yastahi min al haqq buur yàlla amul kersa ci dëgg waaw waaw <laughs> léegi laajub laajab <laughs> kon moo tax Yazid ibn Babanus mu ne léegi nag euh, sayyidatu Aisha ne ne ne ne ne man lan mooy iraq iraq mooy lan bi ko waaji ne ma dóor mbaggam mbaggu ki laaj-laaj bi mu ne ma sama waaji ma àndoon mu ne ma mais yow yaa ngi gaañ sa mbokk mi ma mais arrêté li ngay def aadayta axaak ak gaañ nga sa mbokk mi sa dóor bi nga ko dóor ci mbagg waaw loolu mooy da ngay wékki mbaggam meem <laughs> summa ginnaaw gi mu ne ko man iraq lan mooy iraq ne ko almahid ne ko iraq mooy almahid <laughs> ba pare mu ne leen nag xuulu maa qaala allah wax leen li yàlla wax waaw almahid wax leen almahid ne bu leen ndax buur yàlla almahid la wax waaw ci bàyyi xel waaw bu ñu amee expression yu ñuy wax ci diine ak tamit même suñu waxtaan de tous les jours yoo xam ne nag bu waxtaanu caaxan parce que alxuraan ak sunna kenn du ko foowe waaw waaw yooyu kenn du ko foowe waaw kenn du tiimug lekk naan ay kaay leen ñu sikkar déedéet kenn sikkar lekk kenn du loolu déedéet parce que dafa nekk lu kawe kenn du foowe yooyu waaw waaw lan leen mbir yi ñu kiiw ak waaw gaa yi jël leen jël leen kurus yeeg déedéet kuddu yi du ñuy kurus waaw yooyu yépp yu jara bàyyi xel la déedéet yooyu mais en dehors de ça dañuy fexe suñuy wax muy dëppook li alquran di wax léegi mu ne leen wax leen li alquran wax li buur yàlla wax almahid après nag bon côté woowu li ci tegu euh, soxaluñu pour wax la ne Seydina Omar radiyallahu anhu ci boppam dafa jàppoon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam de toute façon faatoogul léegi Euh, Sayyidatu Aïsha di leen nettali euh, di leen nettali euh, nettali yu bari ba waxaale ba leen di tuddal ni yonent bi alei saatu salaam génn àddina mu ne bi nga xam ne ci la génn àddina Seydina Omar dafa dafa dafa dafa dafa yëglu waaw mu ngi ànd ak fa jaa Omar wal Mughira ibn Shu'ba ak al Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhuma fasta'zana fa azintu lahuma ñu daal di laaj ndigal ngir si ci néeg bi waaw ñoom yëguñ ne yonent bari saa saam génn naa dina ci dara mais xam nañ dafa feebar ñu ñëw di ko seet si Seydina Omar ak Seydina al-Mughira ta'ala anhuma nee na biñ euh, euh, ñaanee mooy mën na nekk toog toog wala assalaamu alaykum yu noonu ngir nee ñu jox leen digal ñu fa adintu lahuma ma jox leen digal après nee na mu xëcc xijaabam moom sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na fa nadara Umar ilay eh, eh, fekk sayyidna Umar xool yonent bi alayhi salaatu salaam fi mu fi mu ko tëral fi mu tëdd noonu fekk gaañu na mu ne mu naan waa ghashiya ma ashadda ghashiya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naan hé man de woo yonent bi alayhi salaatu dafa nekk mooy comme nit koo xam ne comme man bu ma xamoon mooy lu mel noonu nga xam ne damay damay nekk nii xam moom dafa jàppoon ne mooy feebar bi da ko doon ñëw léeg-léeg da doon da dal léegi mu mel ni ku inconscient après mu jógaat comme ni comme lu mel noonu après affaire bi dem moom nag dafa jàppoon ne phase ci benn phase ci phase yooyu la newoon ñaan ah yenente na alei salatu salaam ki yam bi tar na de laa ilay la laaw après nee na su maqaamaam fekk nañ mënuñu wax ak moom moom tëdd mu ngi nii tëdd nii bougéwul deful dara moom mu jàpp ne boo mooy mooy loolu rek après mu jóg mook Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ñuy ñuy génn nee na falamma Sayyidatu Aisha nee biñ jógee ba ba jege buntu buntu kër gi buntu néeg bi qaala al-Mughira Seydina al-Mughira ne ko nag yaa Umaru ne ko yow Umar mais maata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko mais yow yonent bi aleyhi salaatu salaam faatu na génn na àddina yow yonent bi aleyhi salaatu salaam mii ñu tiim nii sànk nii ba ñu ñu kii gaañu la Seydina Omar ne ne ko kazat bal anta rajulun taxuusuka fitna inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laa yamuutu hatta yufniya allahu azza wa jalla al munaafiqiina Seydina Omar radiyallahu anhu ne Seydina Mughira ibn Shu'ba kadabta wax nga amul bal anta rajulun taxuusuka fitna yow gis naa ne kon yow al Mughira ndekete yow nit nga koo xam ne fitna moo jaxasoo ci yow yow fitnaa la dugg ba nga naan yeneen tamit saa saam gaañu na yow da am problème xanaa. yëgal nag nga wax la man Omar li xew inna rasulallahi gis nga dawul yàlla li sallallahu alayhi laa yamuutu du faatu ba faw hatta yufni allah azza wa jalla ba ni yàlla subhaanahu wa taala di jeexal naafiq yi yonent mi alayhi salaatu salaam balaa mooy jeexal naafiq yi lay jeexal nekk ci dëkk bi nga daan ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa faatu yonent mi alayhi salaatu dafa tëdd nii dafa nekk mooy loolu rek waaw mooy feebar bee ko jàpp mu metti lool ba mu nekk nii lool kese <laughs> lool pour wax Seydina Omar ci boppam jàppoon na ne Yonent bi alayhi salaatu salaam non non manul génn àddina moo tax moo tax ko ni ñu koy gisee Yonent bi alayhi salaatu salaam bu génnee àddina gaa yi kii Seydina Omar ne ku fi wax ne Yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina dinaa dagg sa baat waaw dinaa taxale sa baat ak sa yaram. loolu moom qu'il très clair ku fi ma dégg mu ne yonent bi alayhi salaatu génn na àddina rek dinaa dog bopp <laughs> waaw ba pare naan yonent bi alayhi salaatu du génn àddina lu dul mu jeexal naafiq waaw dina dina dina dina rey naafiq yi dina leen dina leen dina leen dina leen mbugal dooru génn àddina tam naafiq yaa ngi fi ba pare sax en plus yéeféer yi ci àddina bi fii nii ay Xaybar gii nii kooku yonent ma lay sa saa nan lay génn àddina daa mënul mënul génn àddina ku ko fi wax rek di nga xam <laughs> loolu en plus xoola xadiisu imaamul Buxaari yi rahmatullah alayhi pour wan la que ne Seydina Umar radiyallahu anhu li tax mu ne gaa yi li bu leen waa yow yonent bi alayhi salaam feebar naan ñu indi leen ñu bindal ko dafa sonnu feebar bi da koo sonal. nañ ko e inna rasulallahi yonent bi alayhi salaam qad ghalabahul waja mais metti feebar bi dafa metti ba noot ko sonal ko kon bu ñu ko fi gàll leneen nañ ko yërëm waaye bu ko teg leneen même bu dee koo def ñun ñoo war a am xel quand bañ koo ngir noppal ko te nu mu bu dee ne day bañ ñu sànku ñun téereeb yàlla bi ñu fi indil mu ngi fi te doy nañu en plus moom dafa yàppoon na yonent bi sallallahu alayhi de toute façon feebaram bii da ciy moo tax mu wax lii al-Mughira ne ko kanabta wax nga lu amul ah yow innaka mruun ah yow Mughira yow <laughs> Mughira yow Mughira ndekete yow daal <laughs> yow rajulun e anta bal antar li am ba des rajulun taxuusuka fitna yow fitna moo jaxasoo yow moo la dugg ba xamoo li ngay wax. ndax inna rasulallahi ndax ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam laa yamuutu hatta yufniya allahu azza wa jalla al munaafiqiin du faat lu dul buur yàlla jeexal kaw suuf naafiqi te naafiq yaa ngi ci réew mi nga ne yonent bi alayhi salaam ngeen naan xoola beneen hadith euh, euh, boo xam ne imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi te moom ci shawaahidu hadith bii la nga xam ne hadith imaam Ahmad bi nga xam ne bi sanadin sahih Yazid ibn Babanus rahmatullahi alayhi daal di koy nettali xoolal <laughs> foofu euh, moy bi bon bi nag affaire yi leeree lii c'est bien mooy àggaguñ fii ñuy wax mais c'est pour wax la rek li tax Seydina Omar ne woon bu kenn bindal bu kenn jox yonent bale saa saa du bindal ndax lan raison bi mooy coono gi waaye yow feebar bi daf ko dafa dafa tar ci moom mu ne xoolal euh, bi affaire yi nag leeree ba biñ euh, falee Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu nekk xalifa Seydina mar nag bon mu xam ne nag affaire yi bon ça moom manatu ci lii moom c'est une réalité ndekete ah ba ñu fal Seydina Siddiq mu ne muy def benn discours mu ne kuntu arju fekk après mooy bi ñu falee Seydina Siddiq mu toog ci ñëw ci jàkk ji mu toog ci kaw minbar bi Seydina Omar commencé war euh, ubbi waxtaan wi discours bi nit ñépp fees del ci jàkk ji mu ne kuntu arju an ya'isha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta yadburana waaw mu ne man de yaakaaroon naa wax dëgg yàlla te njortu googu laa amoon que ne yonent mi salaam dina dund ñun ñépp dinañ faatu moom mu nekk fi ah man loolu laa masoon na yaakaar te loolu laa foogoon ne mooy am kooku xam nga kooku moos boo ko naan moo tax mu ne bu ko kenn jox lu tax ñu koy jox dañ koy gën a solal rek koo xam noonu jàpp ne kii faatu kii moom manawul de toute façon feebaram bii mu nekk faatuwul quoi lii moom manu cee faatu léegi kon nag li muy bind mën naa xaar après bu dee farata la yonent la saa saa de toute façon Seydina Omar xam na ne dina ko def jamono jii nag feebar bi metti lool jarul ñu koy yokkal coono boo xam ne même bu dee bëgg na koo gàlloo ñun ñoo war a am xel en tant que en tant que ay àndandoowam alayhi salaatu wasalaam xam ne kat lii nañ ko ko teggil ba bu wéree ñun ñu ñu bu dee lu moo xam ne moom for par force mu def ko dina ko def sinon lu man di am hasbuna fii naa am nañ téeréb yàlla bi ko doy nañ kon loolu <laughs> mooy gis nga Seydina Omar moom radiyallahu anhu ni mu doon gisee moo tax moom gisinam dafa gën a féete kaw dafa gis leneen loo xam ne ñii euh, euh, ku mel ni ñoom Mawlana naa Abbas ak mbooloo meneen mi ñoom liñ gisoon mooy ne daal lii la te ñaari côté yépp ku nekk am nga dëgg ndax yonent bi alei satu ci boppam ŋàññu ci kenn ci ñoom ñaar lim leen wax da leen ne léegi Euh, non bàyyi bàyyi leen ma sax daawu yi bàyyi ma fi ma li ma nekk sax moo gën li ngeen may woowe la may kii léegi léegi déglu leen ma ma daal di leen dénk bu doon ne am na ñoo xam ne dañoo juum juum joo xam ne dina leen ne yéen eh yéen mbooloo mii li ngeen def lu noonu te la mu nekk di leen dénk kon mooy amoon na taawu bu doon wax loolu loolu mu naroon a bind waxoon nañ la bind ak wax waxam ak bindam benn la. alayhi salaatu wasalaam ku mu yónni lettre ak mu yónni la ndaw mu dem wax la li muy wax wala nga dégg ko mu wax benn la mooy mu bind nii lu mu bind maa daama ne wér na moom la ci moom la jóge te ñamu jaar bi ñoo xam ne ñu wér lañu loolu ak waxam joo xam ne ñoo yem fois waaw ndax lépp ci moom la jóge kon mawlaana ibn Abbaas bu naan inna raziyata kulla raziyati maa xaala bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna ah, an yaktuba lahum hada alkitaab min ixtilaafihim te jógawul fenn ci loolu mooy moom le fait que binduñu ko ak le fait que loolu moo ko moo ko metti le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam binduñu ko bind loolu eh, mu ne woon nañ ko bind faru ko bind waaw waaye de toute façon da mooy li ñu waxoon rek darul mbir moo xam ne farata la ndax bu doon farata la kenn manula te yonent mi aleyhi salaatu salaam bind ko te amoon na ay fan ci kanam te waxtaan na feek ñoom gis nañ dem na xutba leen après te yeneen jur yi it léeg mu ñëw fa mu ñëw jiite leen waaw léeg-léeg mu yëguk tan waaw mu ñëw jiite leen wax ak ñoom ñenn ñi ñëw di ko seet si bu doon ne loolu noonu par force mu da koy daldi bind moo tax waxul loolu xaashaahu moom Mawlaana Ibn Abbaas waxul loolu te jubluwu ci woon loolu léegi nag euh, ginnaaw kon lii kon lim naan inna raziya parce que euh, sikk newul ne Seydina Omar radiyallahu anhu euh, moom <laughs> moo féete kaw Seydina wa Mawlaana Abbaas <laughs> radiyallahu taala anhu te tamit dañ ciy gis ne mooy ne nit nit boroom xam-xam dina mën a les des fois gis benn boroom xam-xam def lenn mu gis ne kii lim def moom mu jàpp ne mooy loolu mooy buñ supposé woon une seconde que ne Seydina Omar taxoon mu wax te sax daa taxul Seydina Omar taxul moom li mooy rek la tax parce que du Sey du Seydina Omar kese am mbooloo mu bari lañ ci saxaaba yi ñoo xam ne ñu màgg lañ ñu fa ne woon ñoom ñoo ànd ak Seydina Omar ci wax yooyu. waaw loolu wax ne le fekk que mbir mi mujjul antu la yonent ma saa saa waxoon indi leen ma bindal leen ko loo xam ne du ngeen sànku ba faw loolu la doon naan inna raziyata kulla raziya waaw mais sinon mooy Seydina Omar radiyallahu anhu ni mu gisoon mooy li gënoon jub ak ña àndoon ak moom comme ni ñu ko leerale woon ci jataay yi weesu kene mbir mi moo tax dafa dalal xelu yonent bi alayhi salaam bam xamee ne saxaaba yii kat mu fi bàyyi am na fi yoo xam ne pare nañ ndeke ñoom fitne yu mën a jur yi mën a ñëw mën nañ cee istinbaat ci alquranul azim génne ci àtte yi nga xam ne moom lañ ci war a génne ak yi nga xamante ne nii lépp ak lépp lu mu laaj sans benn problème am waaw moo tax mu bàyyi leen ci noonu wax yu nga farataaloon mbir mi ñëwaat teggiwaat ko nga diggoon digg andiwoon diggal bi dindiwaat ko ndax kat ñii pare nañ ngir mën a dékkuloo lële te yoo yële yonent bi aleyhi salaam waxoon na leen nan ngeen di def ba mucc mooy kitaabullah moo taxoon mu ne tamas na ci nangeen ko dugal ci seen biir dëgg ja waaw addu alayha bin nawaajis na ngeen ko dugal ba ca waaw waaw in taraktu fiikum waaw bàyyi naa ci yéen loo xam ne du ngeen sànku ba faw fekk yéen a ngi ciy wa sunnati xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin addu alayhaa bin-nawaajid ci hadiisu sayyidinaa anhu wa kon lii moo jëmoon ci wàllu xadiis boobu léegi nag mu des benn côté boo xam ne moom lañ la doon wax que ne euh, inshaa allahu ta'aala nañ ci ñëw mooy dafa am lenn ci li ma doon wax lenn ci juhaal yi ñoo xam ne euh, amuñ benn relation ak li nga xam ne mooy daairatul ayn li jëm ci xam-xam parce que firqa daal la waaw kuréel la boo xam ne dañoo sànku sànku gu garaaw moo tax Mawlaana Ibn Abbaas doon wax cim ñoom waaw ñoom ñii ñaata ban xam-xam ñaata ci xam-xam lañu sànk nii waaw muy siiki muy parce que euh, loolu boo demee Sahih imam Muslim ci introduction Mawlana Ibn Abbas mu ngi koy wax foofu waaw parce que nit boo nekkee ku fanatique euh, te doo demee loo am am xam-xam bu la fanatisme duggee léeg-léeg da fay teg xam-xam bi di waxee li nga xam ne mooy sax fanatisme dalay gumbaloo loolu nag mooy dafa am yu ñuy wax ci xadiis bii moom laa la doon wax ne moom laa la doon junju keroog ne la suñum réew dafa nekk réew moo xam ne suuf soo xam ne daanaka loo fa ji mu sax waaw loo fa ji daanaka mu sax te sikk newul ci ne réer réer law na ci àddina bi waaw te wallahi laqad sadaqa rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxati na dëgg bi nga xam ne ci la ne hein